fi lbaabi saani wasalaasiin wa anhu radiya allahu anhu annahu qaala qaala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam rubba ash'atha aghbara madfuu'in bil abwaabi law aqsama ala allahi la barrahu rawaahu muslimun rahimahullahu taala kon al imaamu alxaafidu annawawiyu eh, muy wax ci buntu bi ci garab gii ji tool nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin ci suñu jot muy buntu ngëneelu way ñàkk ñi ci way ngëm yàlla yeeg way doyadi ñi ñu doyadal ñu doy wàcc seen bopp ak ñi nga xam ne dañoo nëbbu dañ leen dañoo nëbbu seen bopp nit ñi far nit ñi sax nëbbu leen seeni mbir daal daa nëbbu gaa yi faale leen duñ leen boole ci dara ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadiis numéro deux cent cinquante six ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom ak nga xam ne tamit ci sayyidina Abu Hurayra la ko jële woon radiyallahu anhu bi naan anna imra'atan sawdaa kaanat taqummu al-masjid kena am na benn jigéen boo xam ne bu ñuul la woon mu doon bale doon toppatoo jàkkaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñu war a jàll ci xadis bi ci tegu walillahi alhamdu wal minna muy xadis numéro ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar mu ne waanuhu bii de mu ngi koy jële ba léegi ci moom ko moom mooy muy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala an-nabiyyu mu de sallallahu alayhi wa sallam nee na rubba ash'asa bariwaana ash'asa koo xamante ne nii dafa poussière ah karaw ga boobu karaw ga la ah mooy karaw ga dafa dafa dafa dafa lemu bërëm bar toppatoowu ko ah ar bara ba pare poussière pënd waaw bopp ba cuqaaral na yaram wa poussière fu madfu'in bil abwaab buntu bu mu dem ñu daal di koy jañ daal di koy dàq sori leen fii waay ah qu'il eh, eh, eh, dégage quoi lu ñuy def fii façon nit yi mu ne waaye waajoo jële de law aqsama waat naa ne bu waatoon bëgg dara ñaan ko ca boroomam ngir mu defal ko dara la abarrahu boroomam dina ko defal mu ne rawaahu hadis bi de solo na ko muslimun al imaamu muslim ibnul hajjaaji al qushayriyu an-naysaabuuri radiyallahu ta'ala anhu wa waaye est-ce moo ko solo loolu mooy laaj bi de al imaamu muslim moo ko wéete bu dee ci Seydina Abu Hurayra la jóge imaamu muslim moo ko weete waaye al imaamu anas ibn malik solo na lu mel nii te xadiisam mu ngi saxiixayni dinañ ci ñëw buñ paree ci li insha allahu taala ngir ngir mottali njariñ loon nag al muslim ibn al hajjaaj abul husayn rahimahullahu taala ci ñaari bërëb la ko andi na ko ci kitaabul birri wassilati wal aadaab baabu fadli du'afaa ad-du'afaa wal xaamiliin andi na ko foofu waaye andi na ko ci kitaabul jannati wa sifati na'iimihaa wa ahlihaa eh. kon hadis bi nii niroo naag hadis bi njëkkoon a kon non pare gu ñu tax léegi <laughs> nañ jël fële fi nga xam ne moo dëppoo ni mu tudde sax bunt bi te noonu ñu tudde bunt bi imaamu Nawawi mii mooy ki ci gën a siiw ku tuddee buntu imaam Muslim yi parce imaam Muslim wax nañ la ne du moom moo def baabu nàngam kitaabu nàngam kesal def waaw léegi kon nag mooy kitaabul birri wa sila wa sila wa silati wal aadab baabu fadli du'afa buntu ngëneelu way ñàkk ñeeg ñi nga xam ne wal xaamiliin dañoo suul seeni mbir faale wuñ leen te ñoom itam seeni xaal mooy dañoo nëbbu waaw comme li nga xamante ne nii ñoom daal lool lañ mel boroom bee borom bee nëbbu seeni mbir te comme que nit ñi ñoom matériel ak yëfu àddina rek la ñuy gis moo tax la boroom ba nëbbu ci ñoom. Euh, nit ñi duñu ko gis ara isun fi sidri zil jalali ah na ko borom masalik waxoon <laughs> cheikhu abul mahamidi cheikhu ahmadul xadim alayhi ridwanul baqil qadim mu ay ara isun ay céet lañu ay séet lañu waaw ñu tedd lañu fa borom waaye séet yoo xamante ne nii fii sidri zil jalali Euh, fi xidri euh, zil jalali xidri zil jalali mooy borom bi leen nëbb borom màggaay gi moo nëbb seen ya nga xamante ne bu ko feeñaloon waaye da leen a nëbb comme que nag ñi xooluñ yooyu yëfu matériel ak yëfu lu ne lu ne fàng kese ak lu extraordinaire ak yu àddina wi te ñoom dara seen dara du àddina seen lépp seen borom la loolu moo tax ñu nekk alxaamiliin waaw ara isul ñu dugal leen boroom bee leen nëbb seeni bi voilà kon nag mu ne kon xadis bii nii al imaamu wala foofu won nañ jël riwaaya boobee muslim abul abul husayn rahmatullahi alayhi mu ne haddathani suwayd ibn sa'id mu ne ki ma mooy suwayd ibn sa'id ibn Sahl ibn Shahriyar al-Harawiyu al-Anbariyu Abu Muhammad rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii moo ma nettali nettali na ma Hafs ibn Maysara mu nekk ma nettali mooy Hafs ibn Maysara al-Uqayliyu Abu Amr as-San'aaniyu al-Asqalaaniyu rahimahu al-Asqalaan waaye ma al-Haafiz ibn Hajar foofu la mooy cosaanam foofu la Asqalaan benn kii la gox la. bu nekk Palestine Palestine waaye al imaam kanta al imaam al moom Misra la juddoo fa la génn àddina waaye cosaanam ah rek nga nekk Bawol nga nekk Ndakaaru ñu naan yow sa cosaan say maam ñu nga jóge fële ca Bawol wala fële ca Saalum wala fële ca Cinkosil ca Casamance wala fële ca Kolda wala ca mbokki Matam ya ca mbokki Pël wala pëlu Kolda ya loolu ne yow Dakar nga xam fa nga kii waaye say cosaan fële la asqalaan nag benn gox la bu siiw bu nekk de ardi Palestina kon Hafs ibn Maysara mi al-Asqalaani rahimahullahu ta'ala an al-Alaa ibn Abdirrahmaan moo ko jëlee ci al-Alaa ibn Abdirrahman de al-Alaa ibn Abdirrahman ibn Yaqub al-Huraqiyu Abu Shibl moom yàgg nañ koo gis al-Madani rahmatullahi alayhi an abiihi moo ko jëlee ci baayam de Abdirrahman ibn Yaqub al-Juhani al-Madani al-Huraqiyu mawlaahum rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayra moo ko jëlee ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa Seydina Abu Hurayra mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala rubba ash'asa madfu'un bil abwaabi law aqsama ala allahi la abarra waaw loolu dane bariwaana ay karawam jaxasoo waaw mooy dafa tasaroo nekkul karaw gi nekkul da leen a dajale liisal leen peñaleen deful noonu de da nee na bàyyi noonu madfu'un bil abwaab ñu koy dàq ci di ko jañ ci bunt yi buntu nguur yeeg buntu tamit na nga xam ne ay mbokkam lañu waaye jàpp nañ ne kii moom day yàq seenu jotaay quoi parce que day wàcce gaam bi te nag wax dëgg mariage bu tool nii moom mu nar a ñëw nii ak buntu bu mu jaar invitation yi fu ñu kii rek di ko puus bu naree ñëw sax ñu fexe daal xamal ko ne te pas le bienvenu wala tuur ko ay ay kàcc ngir daal di koy baña mu dañ leen a topp ñu ne te kooku kat ni muy mel noon ci nit ñi li ëpp ci nit ñi soxlawuñu ko waaw soxlawuñu ko waaye law aqsama cëy bu waatoon ca borom bi soxla dara waat ne na ko borom bi defalal wala ngiñam borom bi mu waatoon ci borom bi dina ko defal kon loolu moo xadiis bi njëkkoon a gis liñ la doon wax sànq nii la ko al imaamu muslim indi rahimahullah xadiis bi njëkkoon a gis mooy xadiis numéro deux cent cinquante deux ñaar téeméer juróom fukk ak ñaar bu Haarisatu ibn Wahb radiyallahu ta'ala anhu waxoon na ne yonent bi alayhi salaam dana alaa ukhbirukum bi ahlil janna kullu da'ifin mutada'if wala mutada'af law aqsama ala Allahi la abarra mu nen mbir kon lii lu ama am solo la mooy day dol rek ak liñ waxoon foofu ne nit ñi lu bari seeni meeyaar baaxul ni ñuy natte ku baax borom bi nattewul foofu déedéet moo tax mu ne walaakinna aksara an-naasi laa ya'qiluun laa ya'lamuun ak aaya yu mel noonu waaye lépp ci nit ñi xamuñu ñu xalaat wala dañoo nàngam ak nàngam parce que ñoom ni ñuy xoole mbir yi xoolinu jaam la boo xamante ne nii tënkuwul ci boroomam waaw bu doon jaam la bu tënku ci boroomam xoolinam day jub waaw parce que moom day xool bi nuurillah ci leeru yàlla lay xool moo tax day néewaana Euh, ay muy waaye kantaan ñi nga xamante ne nii moom seen bakkan yi lañ jiital wëllif seen borom tabaraka wa taala seen façon gisin dara du ci baax en général kon nag loolu lu ama ama am solo la moo tax hadis bu mel ni al imaamu anas comme niñ la ko waxoon ibnu malikin radiyallahu taala anhu daal dina koy solo comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu at-Tirmidhi rahimahullahu taala daal di indi mu ne boo demee ci abwaabul manaaqib an rasulillah sallallahu alayhi wa sallama baabu manaaqibul baraa ibn malik radiyallahu anhu mu ne foofu haddathana abdullah ibn abi ziyad qaala imaam abu isa at-tirmidhi qaala haddathana sayyar jarul ñuy taxaw ci ñoon ñooñan qaala haddathana ja'far ibn sulayman qaala haddathana thabit wa ali ibn zayd an anasin an anasin radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kam min ash'atha aghbara dhi timrayni la yu'ba'u lahu law aqsama ala allahi la abarrahu minhum al-Baraa ibnu Maalik waaw radiyallahu anhu al-imaamu ah, at-Tirmidhi mu ne imaam Anas dane radiyallahu anhu qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla lii de sallallahu alayhi wa sallam nee na kam min ash'asa ñaata ngay gis nit koo xam ne karaw ga dafa tasaaroo raw bobba axbara poussière yére ya poussière yaram wa poussière fii timrayni moom daal ñaar yére daal la yor yoo xam ne yu ràpp la waaw loolu mooy timray moom mooy ñaaram yi rek lañ ko xamee yu ràppam yi nga xam ne nga dégg gaay naan moom xanaa bii rek la am moom daal bii rek lay maye comme niñ la ko waxe woon bañ koy gis ci bi ñuy tàmbali bunt bi lii timray ni boroomu ñaari yëralam làmbaayu kawam ak làmbaayu suufam bu muy nëbbe awra yi nga xam ne moom la ko boroomam nëbbuloo laa yu ba laa yu ba ulahu kenn du ko faale looy laa yultafatu ilay kenn du ko geestu kenn du ko boole ci dara waaw te lu mu nar boole boppam gaa yi daal di koy rejeté waaw waaw faala wuñu ko ci dara moom moom mbir yi moom seen mbir moom kenn du ko sax yëgal dañ naan jaru waaw ñépp la ñuy yëgal ba mu des moom parce que jàpp nañ ne kii moom de toute façon ak nekkam fi amul njariñ gaaw am ak nekkam fi amul njariñ voilà mu ngi noonu ak présence am sax bu naree fekke sax da leen di déranger waaw voilà yu baw bi amul lenn lu am solo lu ñuy waxtaane loo xam ne moom dinañu ko ne ah lan moo ciy sa xalaat même bu fi toogee sax nit ñuy laaj dañ koy sauter waaw comme si wal iyaazu billah xeer xeer a ko tane ci ci ci bërëb bi waaw moom na naan laa yu ba u bi la laa yu ba u la waaye malgré loolu ci bëtu nit ñi law aqsama ala allahi la abarra bu waatoon ci borom bi tabaraka wa taala am lu mu bëgg de waat ci borom bi tabaraka wa taala naa ne man rasulullah dina wéyal la nga xamante ne nii moom la wax wala bu waatee ci dara ne lii la borom bi dina ko defal loolu li fekk li nga xamante ne nii moom la waat mooy noonee lay demee te lu mel nii mu ne bokk na ci ñooñ albara <coughs> moy mii mu wax ibn malik radiyallahu taala anhu wa ardah loolu di wane gëneelam bu waaye Euh, euh, euh, bàyyi taxu Seydina Anas soog naa tamit tuddooloon nañ la ko moom itam lii dal na ko voilà moom lii dal na ko parce que sœuram di ar-Rubayya bint an-Nadr Seydina Anas turandoowam mu yàlla Anas ibn an-Nadr mi nga xam ne mu ngi faatu keroog ghazwat Uhud lañ ko faat ci shuhada wa Uhud yi radiyallahu anhum wa ardaahum Eh, moom itam lu mel nii daal na ko comme al imaamu Anas daal di nettaleem nettaleem mu ngi saxiixayn mu ne ar-Rubayya eh, eh, mu Buxaari parce que imaam Muslim bi am na benn imaam Muslim ni mu ko wute na tuuti voilà al imaamul Buxaari Anas foofu radiyallahu anhu mu ne ki nga xamante ne mooy ar-Rubayya amata la bàjjanam anas sayyidina anas papam muy malik malik boobu ak anas ibn nadr mooy malik ibn nadr la anas ibn nadr ar-rubay' bint nadr ñooñu ay ay ay frère la ko sœur léegi anas malik ibn nadr moo jur sayyidina anas te sayyidina anas moom da koo tudde frère bi nga xam ne mooy mooy anas ibn nadr waaw waaye nga am sa frère rek nga tudde ko sa doom muy Anas ibn Malik Malik di baayam da koo tudde frère am di an Nadr ibn euh, ci di kii di kii euh, Nadr waaye ñoom ñaar bi Malik ak an Nadr Malik moom waxoon nañ lay mbiram bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñëw euh, Medina daa bañ a nekk ak moom ba génn dem Sham ne moom foofu lay nekk fala alko kanta frère am bi di Anas ibn Nadr moom fala desoon gëm bokk ci saxaaba yi gën a ba génn àddina keroog ghazwat Uhud waaye xew-xew bii laata muy génn àddina la Seyna Anas dane seen sœur bi di ru di sama bàjjan di ar Rubayya dafa damm euh, bëñu euh, benn benn benn damm bëñu benn benn nit benn jigéen léegi nag ah waa ndaw soo sële nag <coughs> daal di sàkku ne aywa il faut nag mu fay li nga xamante ne mooy diya ki nga xam ne dañ koo gaañ parce que damb nañ bëñu ki nga xawante ne mooy seen mbokk léegi nag ñun dil koy nanti ma lay saar sara léegi ñoom ñu nangu ñu ñu ñu ñu ne leen jég ah te ngeen ñu ko ngeen ko jéggal rek gaa yi bañ waa ñooñu ñooñu ñooñu ndaw samu damm bëñam baa ngi bañ ne ñun daal euh, nañ joxe di ay ki nga xam ne dañ koo gaañ dañoo gaañ kon suñu bëñu mbokk nañ ko fay ñu dikkal yonent bi alayhi salaam ndax bu leen dara bu ngeen amee différence ñëw leen ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaw loolu la alxuraan wax <coughs> waaw bu ngeen amee dara loo xam ne ngeen ci ay wuute rek ñëw leen ci yonent ba farudduhu ila allah wa ila rasul dangeen ko delloo yàlla mooy atteem ak rasulullah bu dee mu ngi dund ngeen ñëw ci moom bu dee nag làqu na ngeen dellu ci sunnaam ak atte alquran léegi nag ñu dikkal yonent bi alayhi salaatu léegi gaa yi bañ ne ñun daal fokk ñu fa fokk daal diya bi wala rek ñu fayu waaw waaw yeneen ci daal di digal naa ah, comme que loolu la ñoom xisaas la ñu laaj ah bañ nañ xisaas kay kon nag nañ ko def Seydina Anas ibn Nadr ne mais ya Rasulallah sallallahu alayhi wasallam atuksaru saniyatu saniyatu mais yeneen ci balay mais dañoo dam na bëgg a damm comme que damm na ba ñu amul ñu léegi ñoom finalement ñu ne ñoom ndax ñële la bañ dañ koo def à l'amiable gars yi ni leen jéggal leen ñu ñu bañ ne daal nañ joxe euh, liy wane dañ di gañ koo gaañ mais biñ ñëwee ci yonent bari sasam ki leen di atte nag foofu ñu ne ñun sax xisaas finalement ñu xisaas sax la ñuy laaj jéggaluñ kenn dañuy damm ba ñoom comme ni mu dammee suñu bëñ léegi nag ah yonent bi alayhi salaam nag ne <laughs> ne ah kon nag loolu la ñuy doxal Seydina Anas ibn Nadr na yonent bi alayhi salaam mais yonent waaye mais ndaw yàlla alayhi salaam mais dañuy damm sama kii kii ba ñu ba ñu ar bu bañ sama sœur bi yonent bi alayhi salaam ba pare mu teg ci ne wala walladhi ba'athaka bil haqq la tuksaru saniyatuha non wat naa ci ki nga xamante ne yow yonent bi alayhi salaam moo la yónni ci dëgg di borom bi kenn du fi damm benn bëñam non non loolu moom moom loolu moom du am moom même bu dee xisaas la gaay wa <laughs> Eh, yonent bi alayhi salaatu salaam nag ne ko mais yaa Anas kitaabullahi al-qisaas de ne ko mais <laughs> Anas bul waat mooy mooy waat gi nga waat nii rek ne waat nga ci yàlla ne du ñu doxal àtte bi te loolu mooy àtte bi yàlla de te ah kitaabullahi yow Anas ibnu Nadr fa Anas ibnu Maalik mooy turandoo mais eh, Anas bàyyi ko xam. kitaabullahi mais atte bi nekk ci téerew yàlla al qisaas mooy lii de bu amee eh, yu mel nii da nga qisaas la de waaye sëy na <laughs> léegi bi yonent bi saa saa waxee lool bon mbokki ndaw sañ damm bëñam faradiyal qawm ñoom ñu gërëm ne noo garaawul finalement euh, soxlaatuñ qisaas mooy di fayu fayu li mu def jéggal nañ ko sax ci la yonent bi saa saa waxee lii lu mel nii mu ne inna min ibadillahi law man law aqsama ala allahi la bara waat naa ci yàlla ne de am na ci jaamu yàlla yi koo xamante ne wala ñoo xam ne du du benn nit ah ñoo xam ne moo tax benn la ko kii mais doone kenn koo xam ne non mooy sifa la ab melo la boo xam ne du ci kenn kese la dëggu man koo xam ne law ab sama waat naa ne bu waatoon di alallaay ci yàlla mu bëgg la abarra borom bi na ko def comme sëy naa mooy na anas mii ci la bokk anas ibn Nadr waat ne atte bii di xisaas du ñu ko dawal ci ki nga xam ne mooy sërëm borom bi nangul ko lool def ci xolu ña ko doon topp lu tax ñu gërëm bal neewuñ sax la joxe diya mais dañ ne ko jéggal nañu ko kon loolu la ah mooy kon borom bi tabaaraka wa taala Eh, ñi nga xam ne moo am solo fa moom mooy li nekk ci xol yi comme ni ñu ko waxe woon te xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam wax ko waaye nekkul ci li nga xamante ne nii eh, moo nekk ci eh, li nit ñi xalaat ak li nga xam ne ñoom lool loolu lañ jàpp ne loolu mooy mooy yoon déedéet ndax boroom bi kat tabaaraka wa taala ay ngëneelam ay ngëneelam moo ko yor moo koy jox ku ko soob min ibadihi kon nag mu ngi noonele kon nag insha allahu taala lëkkaale mag euh, suñu bunt bi leer na mooy ngëneelu euh, koo xam ne nii la mel même bu dee ni ci biti nit ñi daal di wuñ koy bàyyi xel ci dara ah waaye nag boroom bi nga xamante ne mooy boroomam de ah nee lul ay mbiram màgg na fa moom ba tax bu waatoon ci borom bi tabaraka wa taala borom bi defal ko la mu bëgg mooy ñi nga xamante ne waxoon nañ la ko ah amuñu lu ñu gàññi de waaye de soxla bu ñu am mu faju te waxoon nañ la nag alal daa am lu muy jariñ mooy faj soxla bu ko fajatul te yàlla tax mu nekk soxla soo xam ne soxla su dagan la waaye loolu moom bu amatul mooy laa njariñata fii hadal maal xam ngeen ne njariñ amul ci loolu ndax lay lay nekk ci boroom ëllëg di ko yàggal soo nga xam ne mooy ca xisaab ba bërëbu xisaab ba te bu moytuwul bu ñu ko xisaabee gis ne les comptes ne sont pas bons ah bu rahmatullahi eh, dabaatu ko dabalaatu ko kooku moom qad xasira xusraanan mubiina kon nag eh, kon nag ñu jàll ci xadiis bi nga xamante ne nii insha allahu taala moom moo ci tegu